wa ala aalihi wa asxaabihi ajmaciin wa man tabicahum bi ixsaanin ilaa yawmi ddiini amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci ahkaamul mawariis muy les règles de l'héritage al fara'id di ilmul fara'idi di wax ci wàllu miraas ci suñu jotaay yi ñu weesu walilaahi alhamdu wal minna ñëwoon nañu ba ramassé nañu masala yu am solo yoo xam ne mënula ñàkk alfaradi ki nga xamante ne nii mooy aajowoo di yittewoo xam-xam bii di miraas mu xam leen ci wàllu côté fiq bi fiqhul masaa'il masaa'ilul faraa'id li xam-xam bi laaj ci xam ci yan condition lay ame la miraas di ame yan ñooy mawaani yi yan ñooy tere nit ki du am xam ñan ñooy ñay ñan sax ñooy ñi nga xam ne ñoo yelloo am ci miraas mi ñooy ñan waaye xam ñoo ñële ana lan mooy seen xaj bu lan mooy li nga xam ne moo leen di xaj bu mooy tax ba duñu am walla boobu mooy tax ba lañ naroon a am ñu wàññi ko ginnaaw bi ñu xamee yooyu yépp ak yi nga xam ne jot nañ ko fee tudd arkaan yi shuruut yi ponk yi charte yi ak yi nga xam ne mooy asbaab yi asbaabul irth ginnaaw yooyu yëpp bi weesu jeexaloon nañ xaj bu muy ki nga xam ne maania la te waxoon nañ ne alxaj bu xajbaan alxaj bu bi sifa walxaj bu bi shaxs waxoon nañ ne yiir ñaari façon la yiir parce que nit ki daa am lu mu meloo ka qaatilil amd inda man yaqulu comme ki rey te tey ca ña nga xam ne dañ ne bu ko tayul comme Maalik al imaamu Maalik bu ko tayul moom diya ji la dul di mooy indemnisation yi nga xam ne moom lay joxe loolu moom manula delluwaat di ko doon ki mu faat bu doon baayam la par exemple waaye mën naa donn ci leneen xilaafan lil jumhur ñu ne mukk du du donn dara comme yu mel noonu mooy loolu am melo la waaw mooy moom xate la dafa faat ki mu war a donn loolu alxaj gisoon nañ leen muy alxaj bu bi sifa mu am alxaj bu beneen façon kiiraay muy bi shaxs parce que dafa am kenn ku fi nekk mooy li la yiir yow ab nit la tey bu fi nekk moo tax ak nekkam fi moo tax yow amoo loolu muy alxaj boo be shaxs gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal na ci góor ñi ak ci jigéen ñi ah, ci jataay bi weesu bi ñuy jeexal dañu ne woon amaana li ñuy gis tey mooy xool ñi nga xam ne ñooy asxaabul furud ku nekk ci ay kaawam li muy am comme ñu ne az-zawj ki nga xam ne mooy jëkkër ji de kaay yi lii lay am waaw bu dee ne soxnaam si faatu dafa faatu te bàyyiwu fi doom walakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad lool la suñu boroom wax walakum yéen jëkkër yi ñeel na leen yéena moom nisfu li nga xam ne mooy xaaju maa la nga xam ne taraka la fi wacc la bàyyi ginnaawam azwaajukum seen soxna yi lool kañ la leen di ñeel bu dee ne ñoom in lam yakun lahunna walad bu dee ne ñoom amuñu doom waaw loolu ñu ne kaawu jëkkër par exemple lool la waaw bu dee ne jabaram bàyyiwu fi dafa faatu bu bàyyiwu fi moo koy doon te ab bàyyiwu fi doom bu fi bàyyee doom nag falakum rubu mimma tarakna suñu boroom ne rubu lay un lay jël ci liñ fi bàyyi loolu noonu dañu gisaan dañu seet ne loolu jaru ko parce que gisoon nañu ko mooy loolu noonu gisoon nañu ko waaw mooy bi ñuy gis al almadkuura fi l quraan bi ñuy gis yi nga xam ne moom la mooy fara euh, asxaabul furuud gisoon nañ ne suñu boroom yi nga xam ne ñoom la tudd ci alquraan ne ñii lii lañuy am ñii lii lañuy am ñii lañuy am laata ba ñuy gis jataay yooyu noonu gisoon nañ avant lépp mooy yooyu ñaata lañu ñu ne woon six la muy sulusaani no sulusaani ah muy deux bu ñu xaajee alal ji ñetti xaaj ñaari xaaj yi ak lan ak nisfu muy moitié muy moitié mooy bu ñu xaajee alal ji ñaari xaaj benn xaaj bi ak lan as sulu as sudus as sudus mooy un sixième bu ñu xaajee alal ji juróom benn xaaj benn xaaj bi après as-sulus as-sulus mooy buñ xaajee alal ji ñetti xaaj benn xaaj bi ar-rubu' mooy li nga xam ne bu ñu xaajee alal ji ju ñeenti xaaj benn xaaj bi beneen bi muy as-sumun muy li nga xam ne mooy un huitième mooy bu ñu xaajee alal ji juróom ñetti xaaj benn xaaj bi ba ñuy gis loolu waxoon nañ bu nekk kan moo ko moom kan mooy ki nga xam ne moo possible am ci miraas nisfu par exemple loolu gisoon nañ ko bi ñuy tudd lool tudd nañ ku nekk kaa bi ñu koy amee te gis nañ ne ñooñu bi ñuy gis xaj bu saan bi nga xam ne day wàññeeku ne même boobu sax tuddoon nañ ko que ne day wàññeeku day jóge fii fii comme jëkkër ji ñu tudd léegi aay bi tudd léegi day jóge ci li nga xam ne mooy nisfu moitié xaaju alal ji bu dee jabarama faatu dem ci un quart bu dee ne dafay bàyyi doom waaw bu fi bàyyiwul doom mu jël xaaj bi bu fi bàyyee doom mu jël un quart loolu gisoon nañ ko moo tax loolu après dañu gis ne loolu jarul ñëwaat tey nag insha allahu taala bon masala côté fiqh yi des na parce que am na yoo xam ne dañ ne woon dinañ ko gis yi jëm ci waaye miraaskat bi mais miraaskat bi ba lañ cee ñëw ci ay mbiram ak est-ce nit mën na ne man daal saay bala ma miraas moom foog ñu fay ma waaw saay prix laa teg waaw wala ma miraas foog ñu fay ma wala est-ce tamit mën naa ñëw ne gaa yi man ma impo imposer leenu prix waaw mooy daal ci gàttal daal est-ce que mën nañoo fayweeku ci ne man ku may miraasal fekk ñu waxaale ba pare ba ñu d'accord ci ci ci liñ may fay ma door a ta ma door laa miraasal sinon duma la miraasal waaw ak tamit yenn yi moom xam nañ ko du quoi waaw mooy suñu boroom moo séddale alalu ki génn àddina ñi mu koy séddale est nit mën na ne kon man bon parce que je vois que beaucoup de familles y a des soucis après la mort de leurs parents quoi waaw seetlu naa ne daal njaboot yu bari day am problème ginnaaw bi seen waajur gaañoo moo xam seen yaay walla seen baay ko waaw léegi man pour nag loolu lépp ma dàqal ko sama famille sama njaboot ba loolu duñ ci dugg te du leen dal ni may def damay miraas sama bopp mooy du ko tudde miraas bopp mais lool la def mooy ma séddale sama alal bi may dund laata may faatu nga xam ne man bu ma faatoo sa way tranquillos tranquille gaa yi moom ku nekk xam nga li nga am mu jeex bu ko defee comme ça les liens bi leen war a lier alal du ko yàqu quoi ndax alal dafa sob te gis naa lool lool lool àddina bi fii suñu koñ bi comme combien de famille laa gis ci quartier bi wala ñoom diw seen famille tas na te la ko tas mooy miraas waaw ci miraas mi leen doon xëccoo ba tas est-ce kooku mën na ne euh, comme que doon la demee daal bon regardez ça y moi je miraas sama bopp quoi mooy damay séddale sama alal laata may faatu bu ko defee et puis tout est-ce que loolu mën naa nekk loolu ay masala yoo xam ne dinañ ci ñëw ak yeneen peut-être yoo xam ne fàtte naa ko nii teewlu ko yoo xam ne dinañu ci ñëw est-ce que loolu lépp mën naa nekk waaye ñun li nga xam ne moo soxaloon li jëm ci wàllu miraas ci wàllu côté fiq bi yëpp def nañu ko walillahi alhamdu wal minna mu des nag beneen branche ci biir miraas moo tax kii Euh, euh, al-allaama al-baqari boroom xaashiya bi ci euh, sharx ar-raxabiya raxmatullaahi alayhim mu ne mu ne i'lam wa'lam yow nit ki xamal yow mi nga xamante ne rawatina yow mi nga xamante ne yaay yaay toppatoo bëgg nekk di jàng miraas xamal ne anna al-faradiyya yaftaqiru ba'da ma'rifatil fatwa ila thalathi a'malin min al a'mal al hisabiyyah at-ta'sil wa at-tashih wa qismatu at-tarikat waaw bu la neexee nga ne ila thalathati a'malin min a'malin hisabiyyah at-ta'sil wa at-tashih wa qismatu at-tarika wala bokk deux points yaftaqiru wa'lam anna al-faradiyya yaftaqiru ba'da ma'rifati al-fatwa ila thalathati a'mal min al-a'mal al-hisabiyya at-ta'silu wa at-tashihu wa qismatu at-tarika laa ilaa mu ne gis nga xamal nag ne anna al-faradiyya faradi loolu comme niñ naan an an an nuha pluriel gi walla wala kii yaa ji nax kii nax rek la man waaw kii kii kii kii kii kii kii nii kii kii faqih la kii architecte la kii muallim la wala kii ainsi de suite mooy yooyu noonu alfaradi mooy ki nga xam ne mooy toppatoo mooy boroom xam-xamu miraas bi ki nga xam ne moom da koy xam man koo appliquer di ci dimbali jaam yi waaw ki nga xam ne kooku nag ak ki nga xam ne mooy ki koy jàng ngir am xam-xamu miraas ilmul faraid kooku noonu yaftaqiru dafa soxla aajowoo ba'da maarifatil fatwa ginnaaw bi mu xamee mooy fatwa mooy liñ doon wax sànk nga xam ne est-ce que cas yi bii miraas mën na fi amam déet mooy nga xam ne tarika bi waa ji bu faatoo rek du doy nanaan faatu na rek man ñëw rek nekk ay wa kaay leen ñu miraas non non comme niñ ko xewoon il faut ñu xool ndax arkaan yi mat na il faut il faut ñu xool ndax shurut yi conditions yi piliers yi saba sabab yi yooyu yëpp est-ce que mat nañu waaw bu ma demee ba koy def est-ce que mawaane amul yi nga xam ne ñooy tax nit ki du am dara wala boobu dañ koy dàq ci miraas wi mooy yooyu ci wàllu fatwa la ak tamit xam ne kii comme que loolu la léegi ñii bu ñu leen daqee kii lii lay am kii lii lay am kii lii lay am comme ni ko alquran waxee nga xam li nga xamante ne mooy euh, euh, euh, yim ne kii way am lii comme ni ñu ko waxee woon sànq siis yooyu xam tamit ñan la wax ne ñooy moom loolu mooy ginnaaw bi nga xam ne lii yépp mu ne waalam anna al faradiyya ki nga xam ne bu xamal ne kii toppatoo xam-xam bii moom yaftaqiru dafay aajo aajowoo soxlawu banda maarifatil waa ginnaaw bi mu xamee yi ñu fi wax lii léegi léegi te yooyu indispensable la waaw ila thalathati amal dafa soxlawu après loolu ila thalathati amal ci ñetti ñetti jëf yoo xam ne minal amalil xisaabiya ci yoo xam ne nag ay jëf yu la yoo xam ne ci wàllu calcul la jëm bul daw de bul ne ééé sa waaye nag xam nga maa ngi doon wax naan fee fee compliqué na yow nag calcul man nga xam ne x yi y li ma ne la non non non dégg calcul fii rek tëb ne wuu euh, tey ma dee déedéet bu deewoo <laughs> deewoo de déedéet bul dégg lii mu wax rek nga tëb parce que bokk na tamit seetlu naa ne euh, bokk na ci li tax euh, ilmul faraid ñu bari sawaruñu ci mooy dañoo dégg ñu naan dafa compliqué parce que yii dafa am ay calcul ay kii mais dafa compliqué loolu nag il faut benn kii la nu mu tudd ab idée reçue la ab préjugé la loo xam ne nit ki da ko mooy bon environnement bi mu dund ak bi mu nekk ñoo ko duy ci xol ci xel mi ba mu jàpp ne mbir mi nii la demee mais nag sàkkukatu xam-xam bi amul dara lu difficile ci kanamam te te sax gis nga. gaa yi nga xam ne ñooy les math mathématiques gaa yi xam nga xam ne si filière scientifique yi bu dee ne masuñu woon a jàng lii bu ñu gisee niñ koy defee nañ ne mais lii lii lii lii niveau bu baax la ci di lii niveau la boo xam ne ci wàllu mat ku ne war na koo mën a xam waaw muy benn préjugé boo xam ne fokk ñu fokk nga ji ko. waaw foog nga dàjj ko mu dal ne ngir nga mën a dugg ci xam-xam bi sinon def lay tiitloo c'est vrai am na ñu bari mat yi daf leen a tiitloo parce que ñam na ñoo xam ne ay ay xaw ma psychodrame lay doon ci ñoom ndax ku nekk ak expérience am waaw moom amaana prof ba ko doon jàngal mat ba mu ci ba mu ci tollee moo xam seppee la woon moo ko doon jàngal ay calcul yooyu wala ba CM2 opération yi vraiment prof ba daal saa yoonam newu ci woon ku ku ku ku comprendre comprendre ku comprendrewul yoonam newu ci di bind di dem ko kii mu dóor la yàq wala ba mu demee collège foofu it c'était pareil wuu man nga xam ne deux kese laa doon am en mathématique saway ay trois masuma taa am moyen gii nga bëgg maa wax naan ma yée saway kon déedéet dama naan la toogal man mii di wax ak yow duma scientifique daanaka sax bon <laughs> ñi ñi doon jàng man bu baax xam nañ moos sama niveau ci mag waaw <laughs> bi nga xam ne vraiment moom jar na tudd tellement dafa baax <laughs> waaw mais kon nag bu dee ne ku mel man maa ko comprendre saay kon yow manoo wax a wax ba ne mbir mi du ko ndax ta tamit loolu benn affaire la deuxième mooy dangay xam ne gis nga diine ji yonent bi alayhi salaatu salaam dane inna hadha diina yusr gis nga diine jii di l'islam yusr dafa yomb képp nag wala yushaadda diina ahadun illa ghalaba kenn nag du jéem a teengal mbir yi di ko metti lu dul dina ko dina ko noot ñun lan la ñoo soxal mooy inna daal inna diina yus gis nga diine ji xam-xam bi dafa simple mooy ne laaj nag sérieux laaj nag assidu am na yum laaj comme comme comme paapoa comme xam-xam bu nekkoon comme ñu ko waxe woon mais affaire yi jafewul bari na dëgg la mais ay dafa am ay méthode takk ak ni ñuy takk ak tamit nga imprégné wu ci dugg ci ba nekk ci nga ne xam ne yow mbir mi mooy nekk sa passion waaw loolu il faut mu am bu dee ne da ciy nekk nii mais bon jotulaa neex noonu boo gisee beneen beneen beneen kii sax benn événement bu xew rek nga ba wala boog yàkkamti nga fu xumb nga dem bàyyi ko fi mooy loolu yow jaralaw goo fu tax xam-xam bi foo jaar tout le day jafe ci yow c'est normal waaw c'est normal mais boo ci newee imprégné wu ci affaire bi di nga gis ne buur yàlla daf la koy yombal waaw waaw te buur yàlla ku sóobu ci yoonu xam-xam mu yombal la ko comme xadis yu bari yi nga koy tudd yu mel noonu di tudd sens bu mel noonu waaw te suñu boroom neewoon na innama yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra dëgg-dëgg buur yàlla li mu namm ci yéen bëgg ko ci yéen mooy ak yomb-yomb mais pas ak jafeñ-jafeñ waaw xam-xam bii nag bokk na ci li ko gën tax mu mu mu deñ mooy façon préjugé yu mel nii ñun waxuma la sax xam-xamu xam-xamu miraas kese fii mu a xam-xamu kii yi pratique yi nga xam ne tous les jours ñu def ko ci diine rek problème nañ ci am njàpp njàpp gu tegu rek bari na ñoo xam ne mënuñoo jàpp te pourtant jàpp nañ ne ñoom man nañoo jàpp parce que dañoo juddu fekk naa inna wajadna abaana dañoo fekk seen bàyyi ak seen environnement bu ma nee seen bàyyi tekkul papa ji ko jur kese mooy environnement bi ndax nit mën naa judd sax bu xam bàyyam bàyyam faatu na avant muy juddu waaye bu ma nee seen bàyyi mooy environnement bi fii li ko wér ak fi mu nekk ah bii am fi nga xam ne fa la nekk moom dafa gis nii lañuy doxale muy doxale noonu waaye toogul sax benn bés na mais waaw man lii yonent ma lay saab saab nan la ko doon defee comme ni ko ñoom Amr ibn Abil Hasan taabi'i radiyallahu anhu doon laajee radiyallahu ak saxaaba yi naka la yonent ma lay saab saab doon jullee al naka la doon jàppe ainsi de suite lu nekk ñu laaj ko hmm? laaj naka la doon jàppe saxaaba yi radiyallahu anhu tamit di di leen wan yooyu di leen xamal ni ñuy jullee di leen wan tamit naka la yonent bi alayhi salaatu salaam jullee naka la doon woore naka bu tukki woon naka lay jullee naka lay naka lay lay lay wàññee julli bu doon yi nan la koy defee nan lay sànnee jamra yi nan lay defee yooyu yépp ñoom niñ ci doon yittewoo ñun defuñu noonu waaw defuñu noonu loolu nag moo tax même yi jàpp ne maîtriser nañ ko sax <laughs> ku ko xam bu taxawee xool ñu def mu xam ne ñun xamuñu ko ñu bari ci ñun mu xam ne kii nii ak njàppam des na walla sax bu ma nee jàpp en tout cas jàppewul ni yonent bi alayhi salaam doon jàppe mooy mu jàpp kenn doon na sa jàpp baaxul waaye nag jàppul comme li yonent bi alayhi salaam doon jàppe waaw waaw kon nag affaire yi loolu bu dee côté boobu lañ mel noonu rawatina lii nga xamante ni daanaka doo dégg sax c'est rare de dégg ñu koy waxtaane fenn muy miraas waaw te loolu moom c'est une c'est une c'est keroog rek maa ngi doon sonde benn waay boo xam ne benn mbokk boo xam ne dama ko doon laaj ci affaire yooyu parce que euh, man. xam nga dama leen ne woon man moom benn yoon laa ma sa dégg ba ma juddoo ba léegi ci média Sénégal ñu ciy wax mbiru miraas benn yoon la te c'était 2014 sax la émission boobu amoon waaw 2014 la woon avril 2014 comme ñun ñu ngi avril 2019 le 30 avril 2019 tey suba di le premier mai. def nag def na ñaata quatorze quinze seize dix-sept dix-huit dix-neuf cinq ans man ci laa ko masoon a dégg du avant may ma ma ma ma mooy avant nii avant nii après waaw ci média wala ci rajo walla télé walla fenn wala sax conférence bu ma dem rek toog dégg ñu koy waxtaane amul xam nga waxoon naa ne man neew ma ne waxaluma kenn sama bopp sama expérience su bopp laay wax waaw ma ne woon nag après ma ne xaaral ma sonde benn waaye boo xam ne moom yooyu da ko mooy yooyu da ko yittewoo dafa bëgg lool di fekk ay waxtaanu xam ay kii fii moom yooyu koo neex bam ne nee Sénégal ak bi nee fii ndax day bon euh, yooyu da koo neex ko da koy da jaral mu jóge fu sori sax. ville yu sori entre ci France gox ak gox di dem ngir yu mel noonu ma ne ko mais yow miraas moom yow euh, mas ngaa dégg fu ñu koy waxtaane mu siggi xool ma bu baax <laughs> mel ni li ma ko laaj lu bizarre la quoi <laughs> mu ne ma dana ma mais c'est bizarre mais ah, xam nga loolu masuma koo dégg ah affaire boobu mais apparemment c'est difficile noonu la ma ko waxee parce que yaa dafa am ay ay ay calcul yooyu mu ne ma si man man masumaa gis mu ma moom ci boppam termement ah, moo ma ne conférence même masuma def sax conférence dégg ñu ko fay wax mais c'est bizarre ah naan ma faayee rek am na ku ma doon laaj benn ay ci wàllu woowu côté miraas mais wu man waxoon ma aw ma dara lu ma ko ci wax mooy moom daal <laughs> bon ma ne tiens waaw kay kon man affaire bi de toute façon te loolu yaakaar naa ne c'était juste rek ma ne kii moom moom moom yooyu bari na lu mu koy kii xaaral ma laaj ko pour wax ne ñun loolu nan nga moo taxoon ñu ne la mais dina réer kay mais lan moo tax du réer xam-xam bu mel noonu du réer. dina réer te li mu wax ne apparemment loolu lu metti la apparemment dafa am ay calcul loolu nag mooy affaire bi loolu mooy li jara dajji teg fee dafa am calcul waaw mais est calcul la yu difficile mais programme baka ko gën a metti fopp mat programme seconde mata ko gën a metti fuuf algorithme yi ko gën metti nan la gars yi ma ne théorème de Thalès de Pythagore ak yooyu ba pare ne yii ñoom manuñu ko parce que lenn rek la mooy lii dañ ci sax masula sax di ubbi buntu bañ ba mu nekk ngir sax fëgg buntu ba mu ne rek ngir dugg yër ngir ubbi yër rek mooy lan mooy ilmul faraid rek duñu ko def c'est normal léegi nag ginnaaw li tout ça pour te dire que bul daw tey ma deew ak déedéet deewoo fenn bu dee doon am kon maa njëkk a dee bu yàgg bu dee ne côté boobu rek nga fo <laughs> moo tax ndax waaw <laughs> kon mu ne al-allaama al-Baqari kon xamal ne faradi bi kiy toppatoo xam-xam bii dafa soxlawoo xam al mooy ginnaaw bi mu xamee boog al yi ñoo xool moom dafa soxlawoo ila thalathati a'mal min al a'mal al hisabiyya dafa soxla xam ñetti jëf ñetti façon opération yoo xam ne ci opération yi jëm ci wàllu calcul yoo xam ne mooy yii mooy yii at-tahsil at-tahsil wa tasxiix wa qismati tarika at taasiil mooy lan at taasiil mooy euh, moo tax mu ne at taasilu masdaru asalta al adada ida jacaltahu asla <laughs> mu ne at taasiil xool définition yi nag bum la tiitloo waaw sauf que xam-xam bu ne dafa laaj de quoi s'agit-il réellement ba léegi ñu ngi ci xam-xamu ilmul faraid mais lii ab branche la ci boo xam ne manoo xam ilmul faraid boo xamul yi waaw ak tafsil mu ne masdar substantif la waaw comme bu ma nee asaltu wala ma ne asaltu al adada wala asalta al adada mooy man mooy fexe jël cosaan def loo xam ne mooy nekk cosaanu nombre yi ma am chiffre yi ma am ma fexe xool ñoom loo xam ne moo leen di boole ba ñu bokk benn cosaan ñoom chiffre yooyu comme bu ma amee yu bari wala sax ma am ci benn beneen bi nekk inconnu ma fexe mooy boo xam ne xamuñu ko ma fexe nag ba ni may def ngir xam boole ñaar yooyu noonu nga xam ne dama leen a war a lijjanti ndax ñaar la yoo xam ne damaa war a xam même bi nekk inconnu dama ko war a trouver mëj loo xam ne damay teg ne lii mooy seen cosaan boo xam ne ci laay déparé ngir man leen a départager séddale leen seen biir ba ku nekk am li nga war a am ta damm du ci am at taqsil lool mooy mu ne asalta al adada jef nga mooy jël ida ja'altahu asla wala ida ja'altu asla mooy damay jël chiffre yi ma am yu wuute yi ma fexe jël loo xam ne moo nekk seen seen origine ma ne lii moom mooy nekk li nga xam ne mooy pilier bi nga xam ne ci laay fondé wu ngir mën a def li ma opération yi may def waaw mooy nga def ko asl liñ naan lii mooy asl dinañ gis fii aslul masala ah waaw mu ne wa huwa ma buniya alayhi ghayruhu voilà mooy li nga xam ne mu ne mooy li nga xam ne maa la nga xam ne buniya la ñuy tabax alayhi ca kawam xayru mooy mooy nekk base voilà mooy chiffre bi nga xam ne mooy nekk sama base ci lay départ yeneen yi may wax yépp ci loolu lay jóge ci lay départ bi dem waaw mooy nekk centre bi moom leneen li ci lu ñëw rek bu may tabax leneen ci kawam laa koy teg wala ci lay jóge man a dem waaw waaw voilà léegi euh, mu ne loolu li mooy ci wàllu wàllu luga at tasilu mooy li nga xam ne min min asl ci asl lu jóge asl mooy cosaan mooy li may def ba ngir def benn chifre ma ne lii mooy cosaanu masala bi ma war a lijjanti ci wàllu ilmul fara'id lii nii loolu mooy ci ci langue fu mu doon al al as at tasil mooy li bu ma ñëwee di essayer xool ana lan mooy cosaanu mbir yi waaw xam nga masala même masailul fiqh yi dafa am yoo xam ne lañ naan la lii mooy al usul waaw al usulul masail yi nga xam ne ñooy cosaanu masala yi nga xam ne yooyu moom foog nga jàppaleen ndax si jàppaleen ci ngay mën a defe ay qiyaas ak yeneen yi ak yeneen i masala yuy ñëw mooy yeneen masala yépp day départ ci yi ci yi nga jot a xam nga xam ne ñooy yi nga xam ne ñooy yi man da ñàkk nekk eh, sookul bi nga xam ne moo fi man a nekk ngir nga mën a tabax dara ci foo dem lool la waaw dañ naan la masala sàngam par exemple hadith bii moom cosaan la ci mu ngi mel ni njàpp masala njàpp bu may jàpp nan lay jàppe dafa am loo xam ne cosaan la ci muy aayat maa ida bi yaa ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila salat aaya ah, boobu cosaan la nga xam ko te manoo wax ci njàpp lu dul da ngay déparé foofu te xadiis yonent mi alayhi salaatu salaam moom la ñëw di leeral waaw kon mooy loolu aslu bi ci foofu dama naan woo xadiis bii nii wala boog aaya bii mooy cosaanu masala bi jëm ci wàllu njàpp affaire u njàpp yëpp day tourner autour de moom waaw affaire ndox par exemple ñu ne la huwa tahuru ma'a alxillu maytatu xadiis boobu cosaan la ci mooy ne masala yi ñëw ji wax ci wàllu ndoxum laab ni ñuy laaboo ndox ak yooyu yépp day tourner autour de xadiis yonent bi alayhi salaatu wa salaam huwa at-tahuuru maa'u alxillu maytatu non non innal maa'a tahuurun laa yunajjisuhu shay voilà laa bëgg a wax innal maa'a tahuurun laa yunajjisuhu shay loolu cosaan la ci bépp Euh, euh, euh, masala buy ñëw di wax ci wàllu bi wër-wërloo autour de wàllu ndox loolu cosaan na ci le fait nag may def pour trouver loolu loolu mooy ak tafsil xam ne lii mooy cosaanu kon mooy bu may wax ci wàllu ndox am na xadis boo xam ne bu ma doon fàtte yëpp yow boo ma fàtte yëpp ba mu des moom innal maa dëgg-dëgg ndox tahurun dafa laab tey laabalaate laayu najjisuhu shay dara manu koo sobeel cosaan la ci mooy lu ñëw rek dama ko ciy delloo huwa alladhi moo tax mu ne maa buniya alayhi ghayru boo ma ñëwee indil ma benn ndox ne ma waa ndox mii moom laam naam la mën naa ci jàppoo il est pur et purifiant wala damay dellu innal maa ci cosaan innal maa tahurun la yunajjisuhu shay ndox dafa laab dara du ko sobeel waaw leneen lu ñëw même bu ci sobe duggee ma gis ne daanaka altéré wul mooy taxul mu nekk ndox dama naan ndox mi mën nañ ci laablu ba léegi parce que innal laayu tahurun la yunajjisu shay ndax ndox dafa am une force de se défendre toute seule ba mbir mi bu ko nootul bu dee sobe bi nootu ko nga dem ba lii moom da gis ne lii sobe na waaw bu àggul foofu da ngay xam ne kon affaire bi lii innal ma'a laa yu najjisu shay lu ñëw rek nga delloo ko foofu waaw ba bu dee nag am nag soppeeku nga xam ne cette fois ci dafa soppeeku mooy lañ doon wax alma nekkat wala mu ngi fi mais am na leneen loo xam ne xalabahu voilà kon loolu mooy li nga xam ne mooy ak tafsil ci cosaan ci fépp mooy al asl léegi nag mu ne wastilaahan ba léegi al allaama al baqari rahmatullah mooy wax ci xaashiyatu sharh Euh, ar-Rahabiyya rahmatullah alayhi euh, sharh bi Ibn al-Mardini moo ko def comme niñ la ko waxewoon euh, kii al-Allaama al-Buxaari ñëw def xaashiya bi léegi mu ne wastilaahan kantaa ci wàllu istilaax mooy léegi nag tafsil gis nga moo tax biñ lay wax ñu jox la sax exemple ci wàllu njàpp ci wàllu julli ci wàllu mooy loolu noonu nga xam yooyu nga xam ne mbir mi mooy buñ la nee ci langue mooy day général mais bu buñ la nee wastilaahan mooy ci domaine bii ñuy wax nag muy ilmul fara'id lan lañ ci jublu buñ naan lii mooy aslul mas'ala lañ koy woowe fii aslul mas'alati jàppal loolu cosaanu mas'ala bi mu ne wastilaahan ci wàllu istilaax mooy lan mooy aqallu adadin yaxruju minhu kusuurul mas'ala waaw mu ne mooy li gën a néew li gën néew loo xamante ne nii eh, da ciy génnee mooy mas'ala yi dañ ciy génne te du am ndàmm loolu la ci jublu moom noonu la ko tekkee aqallu adadin yaxruju minhu kusuurul mas'ala mooy nombre bi gën a néew. bi nga xamante ni euh, mooy da koy teg mu nekk aslul masala ta du ci am waaye am na beneen définition boo xam ne moo gën a simple bu buñ la nee aslul masalati mooy al aslu al aslu fii at tasil mooy la mooy da fexe euh, mooy aqallu adadin taxruju minhu furuudul masalati bi duuni kasr waaw mooy aqallu adad nombre bi gi bi nga xam ne moo gën a néew bi nga xam ne taxruju minhu furudul masala mooy ne boroom fa boroom faraid yi dinañu dinañu am seen wàll di duuni kasrin te virgule du ci am mooy damm du ci am parce que bu dëmm di am du mu yàqu léegi nag le xam nga aslul masala fii lu may lu may permettre ak tafsil mooy ma trouver aqallu adad hein hein euh, euh, non parce que jëf ji jëf ji may de fi may jaar ngir trouver euh, <laughs> nombre bu ndaw boobu loolu mooy amaliyatu tafsil loolu dinañ ci ñëw après loolu mooy jëf ji mooy amaliyatu tafsil waaye mooy foog nga jaar ci nag pour trouver ak aslul masala mooy nombre bi gën niiw néew aqallu adadin taxruju minhu furudul masalati bu la neexee nga ne aw a nga ne aqallu adadin taxruju minhu sihaamul warasati bi duuni kasr loolu bu la neexee nga ne furudul ah, ah, furudul masala bu la neexee nga ne furudul warasa wala nga ne sihaamul aqallu maa huwa at-ta'sil wala maa huwa aslu al-mas'alati 'inda 'ilmi 'inda al-faradiyyin danga naan aqallu 'adadin huwa aqallu 'adadin taxruju minhu sihaamu al-warasati biduuni kasr wala nga ne aqallu 'adadin taxruju minhu furuud al-mas'alati biduuni kasr fahim mooy fahimta aw ma fahimta léegi nag xoolal jàppal définition bi bul tiitagul mooy masala yi mooy définition bi dafa man da mais bu ñëwee ci pratique bi ak exemple yi léegi nga gis nga ne waaye mooy après da gis ni définition bi simple woon rek naan ah oui ah oui c'était ça oh c'était ça alors bon affaire bi ndekk yomboon noonu masha allah alhamdulillah léegi kon loolu benn mooy aslul masala léegi nag aslul masala nag dafa am nooy def ngir trouver ko waaw mooy amaliyatu tafsil lañ ko tudde waaw mooy amaliyatu tafsil mooy ni may defee hein ngir ni may opération bi may jaar ak li may def ngir trouver li gën a néew aqallu adadin mooy yoon wi may jaar amaliyatu tahsil mooy at-tariqu allati hein tuwassiluni ila tahsili aqalli adadin taxruju minhu sihaamul warasati bi duuni kas wala taxruju minhu furuudul masalati bi duuni kas bi may jaar ngir trouver li ñu wax sànq di di aslul masala lii la mooy yoon bi may jaar léegi nag euh, mu am beneen affaire boo xam ne bu am solo la muy at tasxiix moo tax xam nga wax na la at taasiil kon at taasiil wax nañ ko mu des nag at tasxiix parce que dana la woon an anna al faradiya xamal ne ki nga xam ne mooy toppatoo xam-xam bi ginnaaw bi mu xamee li nga xamante ne mooy al fatwa mooy xam yi nga xam ne mooy yi jiitu yi mu war a xam ci wàllu euh, ilmul dafa soxlawu xam ñetti façon yoo xam ne ci wàllu ci wàllu calcul la jëm muy at tahsil at tahsil wax nañ ko sànq mooy kon base bi nga xam ne il faut me fonde me trouver la base bi nga xam ne mooy cosaanu ñi nga xam ne ñooy ñi yelloo am ci miraas mi fi nga xam ne mooy falay jóge ci loolu noonu mooy loolu noonu laay jël di leen séddale di leen séddale di déparé ci chiffre boobu di leen séddale te bu ma leen koy séddale virgule du ci am est na léegi nag ginnaaw lool loolu mooy at-tafsil mu des at-tashih at-tashih loolu at-tashih mooy lan mooy li may wéral mooy ne parce que aslul masala du tout le temps lay lay génn laay ci parvenir lay lay lay lay lay euh, laay arrivé du tout le temps laay départ ci aslul masala bi ñu wax sànq cosaan bi du du du du ne bu ma ci jógee séddale ñi ma war a séddale ñi war a am ci miraas mi bu ma leen séddalee du am ndam mooy ne léeg-léeg ma jóge ci aslul masala di séddale ñi am miraas mi mu am virgule mu am damm léegi nag ni nga xam ne noonu laay def ni nga xam ne moom laay def ngir lan ngir nag réparer affaire boobu parce que problème la problème la boo xam ne foog ma réparer ko mooy parce que bu ma ko réparer wul la ci am te bu ñu virgule amee du baax léegi nag noonu may def ngir réparer ko nag loolu mooy ab tasxiix ngir réparer ko ba mu ba ma man koo séddale sans mu am virgule loolu mooy ab tasxiix waaw moo tax boroom arraxabiya ki xaashiya bi mu ne wa tasxiixu taf'ilun min as-sihhati didd as-saqam wa lamma kaana al-muraadu minhu huna gaaliban izaalatu al-kasri alladhi waqa'a bayna al-fariqayn bayna alfariqi wa sihaamihi min asli almasala wa kaana alkasru bi manzilati saqami walfaradiyu bi manzilati tabib li ilaaji sihaami almunkasira bi darbin maxsuus li yazuula saqamal inkisaari wa tasxiix sihaam summiya fi'la daalika tasxiixa kon mu ne al allaama albaqariyu rahmatullahi alayhi mu ne tasxiix euh, nag ci langue étymologiquement ci langue arabe buñ ko waxee taf'il la waaw min sihha mu ngi jóge ci lan mina mina sihha ci lu wér waaw fii bokkul ak buñ naan xadiis bu wér par exemple xadiisun saxiix mooy bu ñuy wax saxiix foofu xam nga bokkul lii boo demee ci médecin bi mu naan la waaji saxiix mooy Euh, kii dara dal ko ba bon portant la kooku bokkuñu mais ci wàllu làng mooy ci sixa la jóge mooy ak wir dit da saqam nekk contraire ak wéradi ak feebar mu ne wala maakaanal muraadu minhu huna xaaliban mu ne nag li nga xam ne ba nga xamee ne nag fii nii ci wàllu ilmul faraid nii li ñu soxla ci tasxiix mooy isalatul kasri mooy dindi fi damm-damm bi am mooy damm mooy virgule dindi fi virgule yi du am ndax virgule bu amee rek loolu ma'ibun 'inda ulama euh, 'inda al day wane ne kii bu amee rek yàq na miraas mi c'est ça le problème waaw ah, mooy virgule bu amee ci kii ci nasib yi mooy ñi nga xam ne suñu boroom dane jox leen lii ñooñu li ñuy yor warula am virgule <laughs> bu amee virgule yàqu na moo tax mu ne nag bi nga xamante ne objectif bi fii mooy izalatul kasri alladhi waqa bayna al fariqi wa sihamihi min asli al mas'ala mu ne bi nga xamante ne fii liñ ci soxla lu ëpp mooy fexe nag réparer damm-damm boobu mooy virgule yooyu ñu réparer leen dindi leen ba duñu fi nekk bi dox entre al mooy benn mbooloo mbooloo mi ak sihaami yi mooy paar yi mu war am nooy paar yi mooy aslul masala la tudde fii paar hein nga xam ne paar yooyu fan la ñuy ci aslul masala mooy paar yi ñuy am ndax xoola aslul masala day nekk comme bu ma nee huit nombre huit juróom-ñett mooy aslul masala hein bu dee ñaari doom la fi bàyyi ki faatu alquran lañ la wax wa in kaanu aksara min yusikumullahu fi awlaadikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn bu ñu nekkee ñu ëpp fa in kunna nisaan fawqa ithnatayni falahuma falahum bo falahunna falahunna thulutha ma tarak deux tiers kon comme ni xaadisatu sayyidina euh, doom yu jigéenu sayyidina Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anhum mooy kon deux tiers nga def kon man ci huit bi ma jël ci deux teg fee ah après ma ne seen baay lañ fi ak seen baay seen baay comme que wala seen yaay boobu seen yaay un huit wala xoolal ñu ne non bàyyiwu fi seen yaay kese parce que ñaari soxna la fi bàyyi ñaari soxna yi boo leen naree seet boo leen naree euh, euh, euh, séddale un huit un huit un bi day damm mooy foo jaar mu am virgule xam nga bu dee kenn c'est bu dee benn soxna la day jël un huitième moom dem mais bu dee nag ñaari soxna lañ jëm kaw trois jëm quatre un bi nan nga ko mën a séddalee ñeenti nit wala wala ñetti nit am virgule loolu nag mooy le fait que tasxiix nag mooy li may permettre ma mën a ñëw nag bar séddale leen ko saa am virgule loolu lay wax ne waaw. ba nga xamante ne nii fii nii wala ma kaanal muraadu huna ghaliban izalatul kasri li nga xamante ne li gën li daa li gën a bari mooy fii liñ soxla mooy damm-damm boobu nar a am par exemple un huitième bi ñu la doon wax sànq biñ joxe léegi ngir réparer loolu bi nga xam ne moo dox waxaa baynal fariqi wasihaami mooy fariq bi mooy ñan ñooy soxna yi tey du benn soxna mais deux la jëm kaw wala nañ ne trois soxna nañ ñoom ñooy alfariq wa sihaamihi ak li nga xam ne mooy paaram paaram un huitième lañu moom lañ mi am seen seen jëkkër génn na àdduna bàyyi ay ay doom ñaari doom yu jigéen ñoom ñi ñu soxna yi un huitième lañuy am te pour te trois lañ te trois boobu bu ñu ko séddalee un bu ko séddalee divisé par trois buñ ko defee noonu affaire bi day am damm-damm loolu nag réparation bi ngay def ngir virgule bañ faa am dam dam am bayna al fariqi wa sihamihi min aslil masala jóge ca kaw ca wit ba ñu def muy aslul masala loolu opération boobu nag ngay def noonu ngir réparer ko mu ne nag loolu nag wa kaanal xasru gis nga virgule boobu ci am damm-damm boobu di am bi manzilati saqam moom dafa nekk c'est comme si mën nañ ko gam-gam lekk ak ab maladie ab feebar boo xam ne moo nekk ci patient bi patient bi mooy kan mooy opération bi ma war a def mooy lan mooy alfariq bi ak siham bi dafa am ab dam damm boo xam ne bu ma leen ko séddalee mu am léegi nag comme si affaire boobu dañ ma koo indi fekk damm-damm bi mooy feebar bi nekk ci moom ma war koo réparer wa kasru bi manzilati saqam wal faradiyu bi manzilati tabib ki nga xam ne mooy toppatoo wàllu miraas bi nag day mel ni moom mooy médecin bi bi nga xam ne moom nag li ilaaji sihaamil munkasira waaw ngir lan moo ko tax a jóg moom faradi bi bu boobaa ngir réparer waaw ngir réparer li nga xam ne mooy sihaam yi mooy un huit ci suñu exemple bii nga xam ne bu ñu ko leen ko tasee mu damm loolu lay réparer ba dam damm woowu du am waaw bi darbin maxsuus waaye da koy def ci loo xam ne nag ci lu jagoo mooy ab bu jagoo la c'est chirurgical opération chirurgical la mooy du damay ñëw rek aywa dóor waaye fii la war a nekk waaye dam damm baa ngi ma ñëw boobu di nga damm di nga këllëg damm dagg tànkuwaay ji mu yóbbu te euh, sànni ko dootu ko mën a jariñoo bu dee doo un bon tabib doo un bon tabib un bon médecin mooy da xam nan la noo koy dóore defar ko réparer ko réparer bu baax li yazula saqam li yazula saqam al inkisaar ndax ngir lan ngir mu dàqu de jóge fi feebaru damm-damm boobu ci nekk wa tasxiixu siham nga daal di nag réparer li nga xam ne mooy paar yi ba boo ñëwee séddali leen ko ñoom ñetti soxna yooyu kenn ku nekk jël wàllam saa mu am virgule saa mu am dam damm bu boobaa mu ne nag loolu nag summiya fi'lu dhalika tasxiixan loolu jëf jooju mu jëf faradi bi nekk ci mel ni mooy médecin bi tiim damm-damm boobu réparer ko ba jox ku nekk li mu war a virgule sans damm-damm loolu la ñuy woowe tasxiix loolu mooy moo tax loolu beneen affaire la boo xam ne dinañ ci ñëw ci côté mu ne loolu it da koo soxla kon buñ ñëwaatee <laughs> mu ne kon kon buñ ñëwaatee ci li mu wax moom mu ne kon yaalam xamal ne anna alfaradiya naka waa ji toppatoo mbirum miraas yaftaqiru dafay toppat dafay so aajo woo baada ginnaaw maarifatul fatwa bi mu xamee al fatwa ila thalathati amalin min amalil xisaabiya xam ñetti jëf ñetti mbir ci jëfu calcul ak tahsil wax nañu ko wa tasxiixu réparation tahsil mooy cosaanal bi fexe am cosaan booy sukkandikoo ci mbiri wa tasxiixu réparé bu dee ne dafa am dam damm ci cosaan boobu noonu dafa sihaam yi wala benn ci aslul masala yi dafa am problème nga war koo régler dal di koy piqûre wala nga xam noo koy régler waaw ba jabru kasr bi waaw mooy nga réparer damm-damm bi léegi nag boo paree lool bi ci mujj mën a nag wax qismatu tarikaat boo paree nag ci boobu boo ko defee pare nga mën a séddal nag ku nekk nag nga ah, waaw kii dama am bi la wax aywa jëlal lii ku nekk jël saa ndamm mbir ma jeex léegi nag euh, tey nag mooy bul jàpp ne fii mu ne mbiri difficile waaw lii ci définition yi lañ nekk mooy xismatu tarika moom tarikaat yomb na mooy séddale waaw séddale yëf yi waaw léegi nag bi nga xamante ne nag mooy xisma bi xam nga mooy objectif bi mooy objectif bi dëgg-dëgg mooy naka lañuy séddalee li nga xam ne mooy tarika bi mooy li fi ki dem bàyyi ginnaaw bañ ci génnee xàq ya ba ñu war ko miraas nan lañ koy miraase sans moom denn problème objectif bi mooy nañ ko génn ndax suñu boroom moo moo ne nañ leen ko jox ku bu ku bu génnee inimru'un halaka laysa lahu walad walahu akhun aw ukhtun hmm? ah ñoo am lii loolu suñu boroom a ko wax di loolu manuma ci dara yusikumullahu fi awlaadikum li dhakari mithlu hazzil unthayayn man nag ngir mooy loolu mooy bi loolu mooy objectif bi waaw ah loolu mooy objectif bi mooy dernière affaire bi nag kon nag bii di ñëw insha allah xoola ni ñuy def gis ngay aslul masala yi pour nga dugg ci daa am fooy jaar dafa am loo xam ne c'est indispensable nga xam ko bala nga cee dugg loo xam ne moom la ñuy gis bii bii di ñëw buñ ci paree automatiquement rek ñu dugg nag ci affaire aslul masala nag ñëw nag ci exemple yi waaw ñëw nag ci exemple yi waaw bu boobaa dinañ gis amalatu amaliyatu tafsil bu ñuy bu ñuy def op fi may jaar ba trouver ne ba trouver liy cosaanu masala bi bu boobaa dinaa gis dinañu gis ne dafa am ay kaa waaw cas yoo xam ne ñiy doon par exemple am na benn kaa boo xam ne ñiy doon ñoom ñépp asaba lañ waaw mooy ñi ñi doon tey baa bi dafa génn àddina par exemple bàyyiwu fi kenn ku doom ju góor ak doom ju jigéen bàyyiwu fi yaay bàyyiwu fi baay bàyyiwu fi soxna bàyyiwu fi mooy kon wax nañ la ñooñu asaba kon bu taxawee ci loolu asxaabul furud bu ñu fi newul ñi nga xam ne suñu borom dana jël leen li jox leen bu ñu fi newul asaba surtout doom ju góor mu ngi fi lépp lay jël mais comme que soxna dafa am rakkam bu fi nekk mooy moom da koy taasib bil ghayr ñoom ñaar ñooy nekk asaba bu boobaa alquran nee nañu li zakari mithlu hadhil unsayayni ñoom ñaar ñooy kii bu boobaa di leen gis ne am na loolu kaa am na nuñ koy lijjantee mu am boo xam ne dañoo jaxasoo mooy ñii asaba lañ ñii doon tey ñii asaba lañ ñii waa fard lañu hein ainsi de suite yooyu insha allah dinañ ci ñëw bu boobaa nag ñu door dugg ci wàll woowu ci la ñuy gise loolu ak après ñu gis côté yi nga xamante ne mooy damm-damm gi damm-damm yi bu amee nan lañ koy réparer ñoom al awlu ak yoo yële euh, ak yi ci jëm ak parce que am na yeneen façon yoo xam ne mooy bu dee ne euh, <laughs> li ñuy séddale en fait mais matawul ñi ñi ñiy doon ah, mooy alal ji fi nekk boo ko naree séddale ni alxuraan wax ñi mu wax ñu jox leen lépp kenn du leen jox mooy dina am ñoo xam ne kenn du leen jox ah, ma aloolee ah, gis la wala si léegi nag léegi bul fàtte ne farad bi tabib la mooy c'est il est comme un médecin boo xam ne loolu lépp moo ko war a réparer waaw te loolu dinañ la wax nga ne yéen loolu fan la tegu waaye yow yéen alxuraan ne jox leen kii jox leen kii jox leen kii alal ji di lii da nga alal ji noo koy yokkee ma ne la non kenn du yokk alal ji alal ji du lu ñuy yokk loolu taxuñu wax waaw mais boo jëlee yokk ko imagineel imagineel rek. imaginez cas bu simple cas ndaw soo xam ne dafa génn àddina hmm? pour wax wax la exemple laa lay jox buñ ci ñëwee dinaa la gën a leeral allah mooy ndaw soo xam ne dafa génn àddina bàyyi fi jëkkëram te bàyyiwu fi doom jëkkër ji lu muy jël moitié bi nga waaw ma la waaye waaye attends attends attends bàyyi na fi ñaari frère yoo xam ne ñoo bokk ndey baay waaw nga ne ma ñooñu ñu ñu jël man la déet dernière aaya euh, nisaa bi nisaa bi wax fa in kaana tas na tey ni ñaari frère walla ñaari sœur yoo xamante ne nañ ne ñaari sœur la fi bàyyi mooy bàyyi na fi uxtaani uxtayni shaqiqatayni dafa faatu bàyyi fi jëkkëram ak ñaari sœur yoo xam ne moom ak ki faatu ndaw si madame a ñoo bokk ndey ak baay alquran nee na fa in kaanatas na tay non <coughs> euh, fa in kaanatas na tay ni fa lahuma sulusaani mimma tarak nit ki bu faatoo bàyyi fi ñaari sœur xam nga loolu la doon wax yastaftuunaka qulillaahu yuftiikum fil kalaala in imru'un halak laysa lahu walad wa lahu ukhtun falahaa nisfu maa taraka wa huwa yarithuhaa in lam yakun lahaa walad fa in kaanat ithnatayni falahumaa thuluthaani mimmaa taraka nee na bu dee deux lañu ki daf fi bàyyi deux sœurs hein te bàyyiwu fi doom ah. bul fàtte inimru'un halaka laysa walla waladun bàyyi fi doom nee na jëkkër ci ñaari sërëm yooyu ñoo moom deux tiers léegi deux tiers génneel deux tiers ci alal ji ak moitié bi nga xam ne moom la jëkkëram di jël ndax alal ji dina des ndax alal ji du am ñoo xam ne mbir mi mooy alal ji matawu leen li alxuraan wax matewu leen parce nga ne ma Koba matawul ma mais attends c'est yow nan lañ lay waxe moitié wu alal ji bu doon cinquante cinquante la jëlal vingt cinq yi nga jox ko jëkkër ji baax na loolu ba léegi boobu loolu garaawul mais ñaari sœurs yi nga xam ne ñoo am deux tiers te deux mooy alal ji yépp boo ko boolee tas ko ñetti yoon ñaari wàll yi. ñoom seen sœur ko jël loolu imagine wala saa ñu waxee ko neneen seen imagine njëkk ko jox sœur yi jël alal ji yëpp teg ko cinq euh, cinquante yi diviser ko par trois ñetti xaaj jël ñaari xaaj yi jox ñële est-ce que léegi lan mo li des un tiers est-ce que un tiers la suñu borom wax nga jox ko jëkkër ji loolu la wax nisfu ko wax est-ce que alal ji mate na leen matewule te ku nekk suñu borom nee na dañ laa war a jox léegi noonu ma koy loolu yi dinañ ko gis insha allahu taala kon bon léegi kon tey dañuy yem nii bii di ñëw ñu dugg kon ci li ma ne moom moom jaarukaay la jàllukaay la bala ngay dugg ci lii yoo xam ne foo non yooyu moom boo ko xamul it jarul ngay dem waaye yu simple insha allah comme niñ koy gisee kon ci jotaay bii di ñëw ñu àgg kon ñu ngi ci li nga xam ne ba léegi ilmul faraid nekk nag ci côté